commencé woon nañ sariyatu Bi'r Ma'una muy expédition bu teenu Ma'una ci jotaay bi ñu génn euh, gisoon nañu li nga xam ne mooy taxrij bi li jëmoon ci ñi solo xadiis boobu di waxtaane li nga xamante ne ni mooy nettali euh, expédition bi xew ci weeru safar ci ñeenteelu at mi ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam suñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni woon sariya bi mook sariyatu raji' ñoo génnandoo presque ginnaaw bi ñu gisee tarjama eh, taxriiju xadiis yi ñor a gis waxoon nañ ne incha allah xadiis yi nga xam ne moom lañ ciy gis mooy bu seydina imaam ibn isxaaq ak bu imaam al buxaari raxmatullaahi aley wala raxmatullaahi alal waxoon nañ ne bu ñuy gis riwaaye yooyu ci lañuy tontuwaale ana lu tax yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daldi yónni sariya bi yónni leen ci waa ñi nga xam ne ñooy bam dem ba Mauna foofale loolu lañu buñ njëkkee xadiisu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley imaam ibn isxaaq dane fa aqaama rasuulullah rasuulullah sallallahu alayhi wasallam baqiyata shawaal wa dhal qa'da wa dhal hijja summa ba'atha asxaaba bi'ri ma'una fi safar ala ra'si arba'ati ashhurin min uhud mu ne yonent bi aleyhi wassalaam ginnaaw xare Uhud mu ne aqaama rasulullah moom ndaw yàlla li aleyhi salaatu wassalaam dafa des Medina baqiyata shawwal li des ci li nga xam ne mooy shawwal te ci weer woowu la ghazwatu Uhud amoon ci la tamit ghazwatu Hamra'ul Asad amoon mu ne bi yonent bi aleyhi wassalaam dëppee Hamra'ul Asad dafa des Medina li desoon ci shawaal ci weer woowu ñu ne woon muy weeru kori mu ne wa zal daldi fay paase weer wi topp topp ci weeru kori muy zal qa'da wa xijja muy ñaari weer yu mujj yi ci atum jullit muy zal qa'da ak zal xijja zal xijja mooy weeru tabaski mu ne ginnaaw loolu moom mu yónnee moom asxaaba bi'r ñi nga xam ne ñooy waa noonu lañ leen tudde saxaaba yooyu mu yónni woon waa Bi'ru Ma'una Bi'ru Ma'una waxoon nañ la Bi'r teen la Ma'una muy Bi'ru Ma'una ah mu ne ci la leen yónni ci ban weer mu ne fii safar mu ne mu ngi leen yónni li nga xam ne mooy ci safar la leen yónni di weer wii di weeru li nga xam ne mooy weeru màggal mu ne ala rasi arbaatin ala rasi arbaati ashurin fekk digganteem safar boobu ci weeru ñeenteel bi ak ghazwatu Uhud ñeenti weer moo dox seen diggante ndax ghazwatu Uhud shawwal la woon après dal dhal xijja muharram ak li nga xamante ne nii mooy euh, safar mu ne moom imaam ibn isxaaq mu ne wa kaana min xadiisihim kama xaddatani abi isxaaq ibn yasaar an al-mughira ibn abdirahman ibn al ibn hisham mu ne nekkoon na nag ci seen nettali waa asxaabu bi'r ma'una yi fomm ni nga xamante ne nii noonu la ma ko sama baay nettali woon te loolu gisoon nañ taxriij bi tuddoon nañ ko ci jataay bii weesu walillaahi alhamdu wal minna di isxaaq ibn yasaar anil mughira mu jële ci ki nga xamante ne nii mooy al mughira ibn abdirahmaan ibn al ibn hisham di doomi al abdirahman di doomi alxaaris ibn hisham di magu abu jahlin alayhi laanatullah mu ne wa abdallahi ibn abi bakrin ibn muhammad ibn amr ibn hazm ak sama beneen di abdallah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm waxoon nañ la càllale imaam ibn isxaaq mursalun la mooy mursal la boo xam ne bu wér mu ne wa gayruhu min ahlil ilmi wala wa gayruhuma min ahlil ilmi ak ñu wuteeg ñaar ñii ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ñoo ma nettali lii may war a nettali imaam ibn isxaaq léegi ci nettali bi càllaleen bi ci lay indiwaale cause bi tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di yónni ñii kon sëriñam yooyu daal di koy nettali xaalu mu ne nee nañu ñoom ñépp qadima abul bara aamir ibn malik ibn jaafar mulaacibul insin ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam almadina fa carada alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alislaam wa dacaahu ilayhi falam yuslim walam yabcud min alislaam mu ne qadima abul bara li waral xare bi ama ngoog mu ne abul bara denn waay buñ naan abul bara dafa dégmal ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom abul bara moo doon dàkkantalam waaye amir la tuddoon di doomi maalik maalik boobu di doomi jaafar ñu ginoon koo xam nag ci munaa'ibul asinna loolu imaam as ci ar-Rawdul Unuf daal dinay wax ana lan moo taxoon ñu tuddewoon ko munaa'ibul asinna mu ne dafa am xare boo xam ne bu amoon mu nekkoon xare bu doxoon diggante Quraysh ak waa Tamim ci benn aw tund boo xamante ne nii foofu la ame woon mu ne keroog bés boobu noonu lañ tudde Maalik Abul Bara bii Abul Bara keroog lañ ko tudde di Aamir ibn Malik ibn Jaafar munaa'ibul asinna ndax frère am di Tufayl ibn Malik da ko livré woon bés boobu daal di daw daal di ko fay bàyyi looloo tax ñu daal di koy tudde munaa'ibul asinna kon mooy dañ ko doon moom moom di abul bara amir ibn malik ibn jaafar moo dikkal yonent bi aleyhi wassalaam fekk ko madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi mu ñëwee fa arada aleyhi lislaam yonent bi aleyhi wassalaam daal di koy proposer li nga xam ne mooy lislaam ngir mu tuub dugg ci lislaam waaye wa da'ahu ilayhi mu proposé ko gaaral ko li nga xam ne mooy diine ji l'islam bi gaaral ko ko waaye proposé ko ngir woo ko ngir mu dugg embrasser li nga xam ne mooy l'islam di dugg ci diine ji waaye est-ce que moom abul bara di amir ibn malik nangu na wala déet mu ne déedéet moom nanguwul ah falam yuslim walam yab'ud gëmul mooy duggul ci diine gi yonent bi alayhi mu ko proposé ah, mooy convaincre ko moom nanguwul waaye nag soriwul tamit en tout cas dafa nekkoon ci genre entre les deux entre deux mooy ne gaa nanguwul woo gi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam woo mu dugg ci l'islam nanguwu ko waaye nag soriwul dugg ci l'islam dafa mu reste perplexe en tout cas daal duggul ci lislaam loolu moom c'est sûr waqaala mu ne ko mu moom abul bara amir ibn malik mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa muhammadu law ba'athta rijaalan min asxaabika ila ahli najdin yad'uunahum ila amrik rajawtu an yastajiibu lak mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu bi mu nangulee nanguwul ne ko yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne ko law ba'atha rijaalan min asxaabika ila ahli najdin mu ne ko aka neexoon nga yónnee ci sa saxaaba yi am ñoo ci tànn yónni leen waa Najd waa Najd ñooy est Arabie saoudite waa lu ñu fay def yad'unahum ila amrik ñoom ñuy woo waa Najd woo ci l'islam bii nga ma proposé ci riwaaya imaam ibn Hisham mu ne fa da'uhum ila amrika rajawtu an yastajibu lak boobu waxul yad'unahum dane da'aw boobu dane fa da'awhum fa da'awhum ñu woo leen bu ko defee ñu woo leen ilaa amrika ci sa mbir di lislaam bii rajawtu man de am naa yaakaar man abul bara amir ibn malik këne ñoom dinañ am naa njortu gu lool këne dinañ la wuyu ñoom waa najd di est Arabie saoudite ñu dëkk foofu tey foofu noonu mooy Najd man de am na yaakaar lool yow Seydina Muhammad aleyhi salaatu wassalaam këne dinañ la nangul fa qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi tontu Abul Bara ne ko nag inni axsha alayhim ahla Najdin ne ko a ah, Abul Bara man de Seydina Muhammad aleyhi salaatu wassalaam damaa ragal ci ñoom waa Najd mooy wóoluwuma leen ak waa Najd waa Najd wóoluwuma leen ak ñi nga xamante ne nii ñooy sama saxaaba yi wóoluwuma leen ak ñoom bëgguma leen daal leen yónni foofu ndax ñooñu awma ci ñoom kóolute fa qaala abul bara abu bara ne ko di Amir ibn Malik munaacibul insinna di abu bara mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ana lahum jaar ne ko li ngay ragal li ngay tiit ci ñoom man dinaa la ko fajal ana lahum jaar man maa leen yiir man maa leen di muur sama mbalaanum immunité man maa leen koy muur te loolu comme niñ ko gisoon ci première phase siira bi muy waa Makka gisoon nañ ne loolu lam fa amee woon solo waaye ci arab yëpp la luñ la bañ bañ bañ bañ nga nekk seen noonu il seen allié ne maa yiir kii duñ la def dara tolool gisoon nañ ko ci saxaaba yu bari bañ nekkee Makka la nga xamante ne noonu lañ doon def ba moo taxoon kuffaaru Quraysh ni doonuñu woon dal seen kaw malgré li ñuy bañ lislaam ni nga xam ne noonu la ñuy bañ a nangoo li nga xam ne mooy diine l'islam kon abul bara abu bara ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ngay ragal ci ñoom man maay man maay ki nga xamante ne ana lahum jaar man maay ki nga xam ne maa leen yiir maa leen jox mbalaayunum kiiraay kenn du leen laal ah fa ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam daal di yónni ay góor yoo xam ne dinañ ñëw ci continuer riwaay bi nga xam ne mooy riwaay imaam Ibn Isxaaq bi rahmatullahi alayhi léegi kon bu ñu yemagul nii gis nañ ci riwaay imaam Ibn Isxaaq bi cause bi tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di yónni ñi nga xamante ni ñooy saxaaba yii. muy waaje yónni yónni leen fa nga xam ne mooy Najd ngir lan ngir mu woo ndax ki ko proposé idée boobu mooy Abu Bara Amir ibn Malik euh, ibn Jaafar mu am bu ñëwee nag ci riwaaya imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi moom dafa tudd beneen cause wax nañ la ne riwaay imaam al-Buxaari yi rahmatullah alayhim ci seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa ardaahu la jóge foofu seydina Anas dane ngir ci ci cause bi lañuy ñëw moom seydina Anas dane dafa am ay mbooloo yoo xamante ni ci Ri'l lañ bokk ak Zakwan ak Usayya mu ne anna Ri'lan wa Zakwana wa Usayyata wa Bani Lihyaan istamaddu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala aduwwin fa amaddahum bi sab'iina min al-ansaar kunna nusammihumul qurra fi zamanihim kaanu yaxtatibuuna binnahaar wa yusalluuna billeyl seydna anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne dafa am ay tribu arab yoo xamante ne nii muy waa Ri'l ak waa Zakwan ak Usayya ak Banu Lihyaan Banu Lihyaan gisoon nañ ko bii weesu lii lépp ay turu turu ay tribu lañ yoo xam ne tribus arabes lañ muy Ri'l Dhakwaan Usayya Bani Lihyaan gisoon nañ ko kaanu min Hudayl waaye tudd giñ ko tudd fii ku mel ni imaam al-Hafiz ibn nee na loolu njuumte la mu ne dikru bani lixyaan fi hadihi alqissa wahmun wa innama kaana banu lixyaan fi qissati xubaybin fi gazwati rajic allati qabla hadihi imaam alxaafid ibn xajar ci fatxul baari bi muy sharax xadiis bi ñuy tudd nii mu ne kantaa tudd gi nga xam ne moom lañ tudd ne bokk na ci tribu yooyu Ri'la Zakwan Usayya Banu Lihyaan Banu Lihyaan ngiñ ci boole loolu njuumte la ndax Banu Lihyaan bokkul woon ci xas du ñoom nettali Bi'r Ma'una concerné wu ko te newu ñoon foofu waaye waa Banu Lihyaan ci qissatu Seydina Xubayb ibn Adiy radiyallahu anhu wa ardaa la nekkoon muy ghazwatu Raji' bi nga xam ne moom lañ gisoon laata ñuy gis ghazwatu wala sariyatu Bi'r Ma'una bii nga xam ne ci lañ ne kon loolu mooy li nga xam ne mooy njuumte la mooy baa Banu Lihyaan bokkuñ ci waa Ri'l la waa Zakwaan ak waa Usayya mu ne ñooñu ñu ñëw Seydina Anas ibn Malik ñoo dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam liñ ñëwee lan lañ def istamaddu rasulallah ala adu léegi ñu ñëw sàkku ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di leen dimbali ay nit ngir ñu feer face ak seenum noon boo xam ne moo leen di moo leen di menacer lañ nar amal problème léegi ñoom ñu ñëw wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme que dañoo am nekk ci problème bopp ñu ñëw gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir ngir mu euh, dimbalee leen ci ay nit ñoo xam ne moom la leen di jàppale kon loolu mooy li nga xamante ne moom la Seydina Anas ibn Malik wax ne moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi yónni ñoom mu ne ñoom biñ ko laajee fa amat amaddahum bi sab'ina min al ansaar mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónnee leen soixante-dix personnes yoo xam ne ci ansaar yi lañ bokk muy waa ahlul madina ansaarullah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum mu ne kunnaa nekkoon nañ nusammihim di leen woowee alqurra fi zamanihim jàngkatu alquran yu mag yi ci seen jamono noonu lañ leen doon woowe temps saxaaba yi di yonent bi alayhi salaam jamono yooyu mbooloo moom mu yónni loolu lañ leen doon woowe mu ne kaanu dañoo nekkoon yaxtatibuuna bin nahaar bu bëccëg gi jotee liñ doon des mooy dañ doon taxani uti matt dugg ci àll bi sol wa yusalluuna bil layli bu guddi jotee ñuy julli ñoom looloo nekkoon seen profession am na ci yeneen riwaay yoo xam ne dañ ne loolu noonu ñu doon euh, sa euh, ute matt mi doon ut di taxani ci uti matt ci bëccëg gi dañ ci doon ut buñ ko jaayee di ci dimbali ñi nga xam ne ñooy masaakiin yi bu guddi jotee ñuy jullee ko jàng alquran kon ñu gis ne beneen cause goog boo xam ne moo ñëw ci riwaaye imaam al buxaari raxmatullaahi aley nga ne ma mais yow sa affaire yi daa mel ni loo xam ne dafa contradictoire nga ne ma ne la nga ne ma waawaaw ndax riwaaye imaam al Buxaari bi raxmatullaahi alayhi bii nga mujjee wax dafa wuteeg bu imaam ibn Isaaq bi ndax imaam ibn Isaaq yow nee nga moom abu abu bara moo ñëw wax ko loolu proposé ko yonent bi alayhi salaatu salaam yónni lool ñooñu ñii mu ne ñoom dañoo ñëw ngir sàkku ci moom moom alayhi salaatu wassalaam mu daal di leen dimbali ay nit ngir ñu mën a faire face ak seeni noon ñu ne la loolu mën nañ leen a boole insha allah ni ñu leen di boolee mooy dikkuk abu bara amir ibn malik ibn jaafar mulaa'ibul asinna dafa tombe ak li nga xamante ne mooy dikkuk waa Ri'l waa Zakwaan ak waa Usayya ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di sàkku ci moom mu dimbalee leen ay nit ngir ñu mën a faire fas ak seeni noon lool la mooy dañu tombe fekk Abu Bara di wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ko proposer lool waa la ak waa Zakwaan yi ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam na leen dimbali mu daldi yónni soixante-dix yooyu ci noonu nañuy booleel yi nga xam ne mooy riwaaya yooyu léegi buñ gisee loolu ñu war a àggale kon dinaaw kon gis nañu cause yi nga xam ne ñoo tax kon sariyatu Bi'r Ma'una yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di yónni expédition boobu léegi ñu war a continuer kon ci riwaaye imaam Ibn Isxaaq rahmatullaahi alayhi kon moom ñu ngi bàyyi woon fi nga xam ne ci la abul bara fexe convaincre yonent abu bara fexe convaincre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ginnaaw mu nee ko man damaa ragal ci ñoom ahlu najd mu ne ana lahum jaar man maay ki nga xam ne maa leen yiir imaam ibn isxaaq ci riwaayaam bi mu ne fa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa al munzir ibn amr axaa bani saa'ida mu ne yonent bi aleyhi salaatu daal di yónnee ay nit léegi mu ngi lay limal ñenn ci ñooñu waaye du ñépp la lay limal nii moom imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi wa nabi mu ne kon mu yónni ki nga xamante ne mooy ci bokk ci délégation boobu al mundir ibn amr axaa bani al mu'niq li yamuut imaam ibn isxaaq nag dane moom fii arba'iina rajulan moom dane ci euh, quarante personnes lañu mu ne al mu'niqu li yamut di al munzir ibn amr ta waxoon nañ lu tax ñu tuddee ko woon noonu gisoon nañ car jamaam di mbokk waa bani sa'ida walillahi alhamdu wal parmi personnes imaam ibn ishaq loolu la wax riwaayam waaye soixante moo tax imaam al-Hafiz ibn ne loolu mooy soixante-dix lañ mais quarante yi ñooy ñi mu yónni réellement ñooñu ñooy formé li nga xam ne mooy li ëpp doole ci mbooloo mi waaye trente yi tabaan dañ cee topp noonu mu boole leen ci muy soixante-dix mu ne tamit bokk na ci ñooñu min mu ne ñooñu arbaina rajulan quarante personnes min ashaabi yi saxaabaam yi moom alayhi salaatu wassalaam min xiyaaril muslimiin bokk ci ñi gën ci ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne fiihim bokk na ci alxaaris ibnu simm mu ne bokk na ci ñooñu alxaaris ibnu simm moom gisoon nañu tarjamaam moom walillaahi alhamdu wal minna mu ne wa xaraam ibn milhaan di xaraam di doomi milhaan axu bani adiy ibn najjaar di mbokk waa bani adiy ibn najjaar bokkoon ci waa kojug lansaar mu ne wa urwat asmaa ibn salt as mu ne bokk na ci ñooñu Urwa di doomi mu bokk ci waa kojug Banu Salima mu ne wa Naafi' ibn Budayl ibn Warqa al mu ne keneen ki ci tegu muy Naafi' ibn Budayl ibn Warqa muy Naafi' du doomi Budayl ibn Warqa alxuzaa yi ci koju xuzaa mu ne wa amir ibn fuhayra ak amir fuhayra mawla abi bakrin di mawla di amir ibn fuhayra moom mi nañu gis tarjama walillahi alhamdu wal minna te imaam seyna abu bakar daldi koy moom daldi woon koy libéré mu ne fii rijaalin min xiyaaril muslimiin parmi ay góor ci ñi gën ci jullit ñi di saxaaba yonent bi alayhi salaatu mu yónni leen ilaa Najd ngir ñu dem daal di ñi nga xamante ne ñooy ñooñu woo ci diine ci proposition wu Abu Bara Amir ibn Malik mulaa'ibul asinna ñii nag mu tudd kon ñi ñu gis seen tarjama mooy al-Mundhir ibn alxaaris ibn simma ñoo ñuy gis nañ seen tarjama ak amir ibn fuhayra ñi nga xam ne ñooñ lañ gisul seen tarjama kon mooy haram ibn milhan urwat ibn asma ak naafi ibn budayl ibn warqa alxuzaa'i radiyallahu anhu aljamii ñooñu lañu gisul seen tarjama insha nañ ko gis seen tarjama sax taxu koo gudd noonu ah kon ki ñuy njëkk a gis mooy Haraam ibn Milhan kon mu bokk ci delegation bi turam moo doon Haraam ibn Milhan al ansaar yi di koju bokkoon ci koju bi nekk mbokk waa Bani Adiy ibn Najjaar moom Seydina Haraam ibn Milhan bi nijaay la woon ci seydina anas ibn malik radiyallahu anhuma wa ardaahuma ndax seydina anas yaayam di umm sulaym xaraam bi frère la woon mooy umm sulaym nan la tudd umm sulaym ibn milhaan xaraam ibn milhaan ñoom ay frère ay ay lañu woon moo tax xaraam ibn milhaan nijaayu seydina anas ibn malik di doomi umm sulaym moom seydna anas ibn milhan bint milhan radiyallahu taala anil jami ah moom seydna haram ibn milhan ak tuddam fii la feeñe mu ngi feeñe ci ghazwatu sariyatu bi'r ma'una yi nga xam ne moom la Seydina Anas nettali ak imaam Ibn Isxaaq ak ñi nga xam ne ñoo ko solo ci waa ahlul siyar wal maghazi rahmatullahi ala al kon moom bokkoon na ci délégation boobu nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon fële nga xam ne mooy Najd ngir mu daal di convaincre waa Najd daal leen woo ci li nga xam ne mooy diine al islam par ci soixante-dix yooyu Haraam ibn ci la woon axu bani adi ibn najjar radiyallahu anhu wa arda imaam ibn isxaaq rahmatullah muy nettali di continuer riwaayam mu ne fa saaru hatta nazalu bi'ra ma'una mu bi ñu leen yonent bi tànnee ñooñu nga xam ne ci riwaay imaam al bi nee ñooñu Seydina Anas nee ñooñu lañ doon woowe al jàngkatu alxuraan yu mag yi ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam te wax nañ seenu dund li newoon liggéey bëccëg jaamu yàlla ju julli guddi di dimbali ñi nga xam ne ñooy masaakiin yi ci seen liggéey yooyu imaam ibn Isxaaq ci riwaayaam mu ne fa saaru xatta nazalu bi'ra Ma'una nee na ñu daal di continuer daal dem ba ni nga xamante ne nii ci lañuy àgg bi'ra Ma'una di teenu Ma'una imaam ibn Isxaaq ci riwaaya bu mu ne wa hiya bayna ardin mu ne mu ngi nekk mauna mu ngi nekk entre suufu bani aamir wa bani Sulaym mu ne dafa nekk entre quartier wu fi waa bani aamir mooy aamir ibn Tufayl aamir ibn Malik di munaa'ibul asinna Abu Bara moom tribim ñu xame leen ci waa banu amir ñoom fi ñu seen teer fi ñu dëkke foofu ci côté Najd ak xarratu bani Sulaym ji quartier wu waa banu Sulaym mbooloom banu Sulaym fi ñu dëkke ci diggante boobu fala la bi'ru di teenu Mauna ne mu ne fa lamma nazalu ba'athu Haram ibn Milhana bi kitaabi rasulillah ila aduwwillahi Amir ibn Tufayl mu ne nag bi nga xam ne ci lañu àgg daal di wàcc def escale foofu ci teen boobu di Bi'r Ma'una ñu ne ci lañu yónni ñoom mbooloo moomu saxaaba yooyu daal di yónni kenn ci ñoom di Haraam ibn Milhan axu bani Adiy ibn Najjaar di xaalu Anas ibn Maalik radiyallahu anil jamii ñu dal di koy yónni li nga xam ne mooy yónnentub yonent bi aleyhi salaatu ci ki nga xam ne mooy Aamir ibn Tufayl moo tax fii nag il faut nga jàpp tur yi ndax boo mooywul da ngay jaawale ndax Aamir kenn moo convaincre yonent bi aleyhi salaatu ba mu yónni waa Bi'ru Ma'una ngir mu woo Najd mooy Aamir ibn Malik di Abu Bara Mulaa'ibul Asin alors que noonu yàlla bu mag bi nag moom mooy Amir ibn Tufayl Amir ibn Malik ak Amir ibn Tufayl nag ay mbokk lañ woon mooy ne Amir ibn Tufayl moo ne woon ala rasi kuffaar yi yooyu yéeféer foofu moom Abu Bara bi Amir ibn Malik bàyyte xam la moom bàytexu Amir ibn Tufayl kàccoor bi lawoon woon moom Amir ibn Malik ibn Jaafar mulaa'ibul asinna ah léegi nijaayam nag kii bàytexam di Amir ibn Malik moom moo ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne yónnee ay nit foog na ne bu leen yónnee naj di waa naj di dinañ dugg ci diine yonent bi alayhi salaatu salaam ne man wóoluwuma waa naj mu ne man maa leen yiir léegi nag biñ àggee fi nga xam ne mooy Bi'r Ma'una ñu yónni Haraam ibn Milhan ne ko demal nga yegge yónnent bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam liiral loolu liiral ko ki nga xam ne mooy Aamir ibn Tufayl di noonu bi yàlla bi mu ne fa lamma ataahu lam yanzur fi lkitaabi xatta gada xatta ada ala rajuli fa qatala moom daal naka la xaraamam ni melxaan agsi ci tribu wu ñoom Aamir ibn Tufayl al aduwwu ladud naka la ñëw dem ba nga xam ne ci lay dem bay commencer di jàngal di leen wax li leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónnee message yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy proposer leen lislaam ndax dinañ ci duggam déet gaa yi daal di leen exe gaa yi mu digle moom ki nga xam ne mooy Maalik Aamir ibn Tufayl benn waay ci gaay yi ñu daal di koy rey ci ay ñoñam ci ay gaayam foofu ndax moo ne woon kilifa ga ñu daal di rey ki nga xam ne mooy Haram ibn Milhan bi nga xamante ne nii ci lañ ko jam moom ki nga xam ne mooy Haram ibn Milhan ci riwaaya imaam al Buxaari bi Seydina na ibn Malik mu ne keroog bi ñuy dem bi ñëwee foofu mu ne fantalaqa xaraamun axu umm sunaym wa huwa rajulun a'raj wa min bani funaan qaala kunaa qariban xatta aatiyahum fa in aamanuunii kuntum wa in qataluunii ataytum asxaabakum ah mu ne keroog bi ñuy dem Aamir ibn Euh, Haraam ibn Milhaan ci riwaaya imaam al ñu agsee foofu Bi'r Ma'una Haraam ibn Milhaan dafa wax ñaari nit ci ñi mu àndaloon mooy soixante-dix mais ñoom ñu yónni leen ngir ñu dem daal di àgge mbooloo mi délégué leen ngir ñu dem daal di gisi ci nga xam ne mooy Aamir ibn Tufayl aduwullah ngir ñu egg ko li nga xam ne mooy risaala wu li leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne Haraam ibn Milxaan Milxaan di mbokk am di frère Umm Sulaym di yaayam moom Seydina Anas riwaaya bi dane wa huwa rajulun a'raj waaye moom noonoon moo tax moom du moom dafa dafa dafa la fañoon déedéet non amul woon handicap moo tax imaam alxaafis ne liy njuumteel amaana bi ñuy bind ki doo bind euh, di bind téere bi ci erreur d'écriture la moo tax mu ne moom li nga xam ne mooy li jub ndax yeneen riwaaye yiñ la waxoon yooyu dañoo leeral ne moom moom ñoo dalu ko dafa am keneen koo xam ne dinañ tudd kooku turam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki nga xam ne moo amoon handicap ci sànk bi moom kooku noonu nag riwaaye bi da ne huwa fantalaqa mu dem xaraam axu ummu sulaym wa rajulun araj déedéet du loolu moo la imaam alxaafis ne lii nga xam ne moo ju amaana waa ji wabi la dugal fii te waru ko fi woon dugal mooy fantalaqa li mu waroon a doon mooy fantalaqa xaraamun axu ummu sulaym huwa wa rajulun araj wabi ci après huwa bi la waroon a ñëw mais pas avant kene moom dafa dem ànd ak benn waay boo xam ne dafa handicapé woon te kooku turam mooy Ka'b ibn Zayd bokkoon ci waa Banu Diinaar ibn Najjaar mu ne ak beneen waay léegi Haraam ibn Milhaan ne kuuna qariban ne bu leen jege ci comme que affaire bi wóorul mooy fi ñu jëm wóoluwuñ leen te loolu la bi alayhi salaatu wa waxoon Aamir ibn Maalik mu munaa'ibul na ne wóoluma waa di ci sama saxaaba yi ñoom ñu demee prudence léegi Haraam ibn Milhan ne ne leen ñoom ñaar yéen taxaw leen fii bu leen ma sori noonu taxaw leen làqatu man ma dem gisi Aamir ibn Tufayl bu dee ne ñoom may lañ ma sécurité mooy defuñu ma dara bu ma demee di leen yegge li tax ñu ñëw bu dee ne defuñ ma dara ngeen xam ne kon noonu la ngeen mën a agsi waaye buñ ma rayee wa in qataluni ataytum asxaabakum buñ ma rayee nag na ngeen gaaw rocceeku ñoom duñ leen yëg ngeen gisi seen yeneen mbokk yi des délégation bi ngeen wax leen ne rey nañ ma bu ko defee ñoom ñu fexe léegi mu ne Seydina Anas mu ne fa qaala Haraam ibn ne bi mu agsee ci Aamir ibn Tufayl al-aduwwu laduun mu ne leen atu'minuuna uballighu risaalata rasuulillah sallallahu alayhi wa mu ne leen mu agsi fekk Aamir ibn Tufayl ci seen quartier yi moom ak ay mbooloowam ñu daldi nekk mu ñëw ne leen est-ce que di ngeen ma assurer sama sécurité ba ma jottali li nga xam ne mooy yónnentub yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu ma yónni ci yéen mais comme ko waxuñ dara mooy ne mu gis ne ñii kon ndax buñ bëggu loolu dañ naan ko déedéet ndekete plan lañ ko tegal fa yu ja'ala yuhaddithuhum mu commencé di leen woo ci lislaam am na ci yeneen riwaaya muy riwaaya imaam at-Tabari bi raxmatullaahi alayhi dane moom Haraam ibn Milhaan dane yaa ahla bi'r ma'una inni rasuulu inni rasuulu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ilaykum fa aaminu billahi wa rasuulihi riwaaya imaam ibn Isxaaq bi imaam al-Buxaari bi waxul dane rek mu jóg di leen netta di leen wax commencé di leen wax di wax ak ñoom ginnaaw bi mu gisee ne ñii nekk kon comme ko waxuñ dara mooy sécuriser nañu ko mu ne yaa ahla bi'r Ma'una éeyéen eh waa teenu Ma'una inni man Haram ibn Milhan ndaw ndaw yàlla bilaa laa sallallahu alayhi man ndaw ndaw yàlla bi laa alayhi salaatu wassalaam ci yéen fa aaminu billaahi kon ragal leen yàlla gëm leen yàlla wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu la wax ci riwaaye imaam at imaam at raxmatullaahi alayhi buñ ñëwaatee ci riwaaye imaam albuxaari bi raxmatullah alayhi mu ne bi mu commencé di wax ak ñoom wa awma'u ila rajulin fa ataahu min xalfihi fa mu ne bi mu commencé di wax ak ñoom ñu toog di ko déglu ñu def signe benn waay bu newoon ci seen bu newoon ci ginnaawam mooy ci ñoom ngir mu daal koy rey waa ji jóg daal di jël benn xeej daal koy jam mu ne am na ci yenn yi doo xam ne dane xaala hammam mooy ci ñi nekk ci hammam ndax euh, ci euh, càllale imam euh, al bi rahmatullah alayhi ci seen bi mu ne hammam bi nekk moom dane dafa mel ni dane hatta anfadahu bir rumh da koo jam ba ni nga xamante ne nii ci la koy raye ak xeet boobu xeet bi daal di fëllu rombaat feneen moo tax imaam at-Tabari biñ la wax léegi mu ne waaji bi fa xaraja bi muy wax ak ñoom man ndaw ndaw yàlla bi laa ci yéen mu ne fa xaraja rajulun min al mushrikiin benn waay ci mushrikuuna yi daal di jóg ah koy jam fa darabahu fi janbihi hatta xaraja min ash-shiqqi al-aaxar mu daal di koy jam xeej ba ni nga xamante ni ci wet gi ci faar gi mu génn ci beneen faar bi ci riwaayu imaam al Buxaari bi rahmatullah mu ne bi ñu ko defee loolu moom Seydina Haram ibn Milhan mu ne allahu akbar fuztu wa rabbil kaaba dane allahu akbar dañ koo jam mu ngi waaj a génn àddina dañ koo jam rek mu ne allahu akbar buur yàlla moo gën a màgg akbaru min kulli shay waay waaye sore na li nga xam ne moom ngeen koy taqal allahu akbar mu ne fustu texe naa wa rabbil kaaba naa ko ci boroom kaaba gi loolu la mujjee wax yaa subhaanallah moom seydina haram ibn milhaan radiyallahu anhu wa ardaa mu ne fuztu wa rabbil allahu akbar fuztu wa rabbil kaaba buur yàllaa gën a màgg lépp fuztu texe naa man haram ba ma deewee ci yónnent nekk ci mission yonent bi alayhi ñu rey waay waay fustu texe naa wa rabbil kaala kaaba wat ko ci boroom kaaba ji di boroom bi subhaanahu wa taala kon noonu lañu ko rayee moom seydina haram ibn milhan foofale ci bi'r ma'una radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al maskanahu wa mawwaa imaam anas radiyallahu anhu mu ne biñ defee loolu mu ne fa luxiqa arrajul fa qutilu kulluhum gayra al araji kaana fi rasi jabal mu ne gaa yi daal di leen bi ñu ko reyee moom di Haraam ibn Milhaan gaa yi daal di dab ñi nga xamante ne nii ah mooy waa ji daal di dem daw dabi ngir dem jullit ña gaa yi daal di leen fay fekk daal di leen décimer ñoom ña waaye nan lañ leen décimer mooy da gis ne riwaaye bii loolu la wax riwaaye bu ñëwaatee ci bu imaam Ibn Isaaq bi rahmatullah alayhi moom moo gën a tuuti mu ne moom riwaaye boobu bi mu nee ci la fa lamma ataahu lam yanzur fi fi lkitaabi xatta ada ala rajuli fa qatala mu ne bi nga xamante ne ci la Haraam ibn Milhaan daal di dikkal ki nga xamante ne mooy noonu yàlla bi Aamir ibn Tufayl mu ne bi mu ko dikkalee ëddil ko li nga xam ne mooy lettre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waa ji xoolu ko sax xoolu ko sax lam yandur fil kitaabi moom Seydina Haraam ibn Milhan commencé gul sax di ubbite li ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bindaloon ngir ñu mu jàngal leen ko wooleen ci l'islam hatta ada ala rajuli at Tufayl Aamir ibn Tufayl daal di digle ñu daal di koy songu daal di koy rey ci saase moom xaraamam na milhan mu ne thumma stasraxa alayhim bani aamir léegi aamir ibn Tufayl nga xam ne moom mbokku Abu Bara léegi mu mu woo bi mu naaw kook bi mu ray bi ki nga xam ne mooy xaraamam na milhan mu daal di wax tribu yi jege woon foofu di tribu bàyyi texam bi di Abu Amir abu tribu Abu Amir mooy Amir ibn Malik bi bi wax yonent bi alei saatu salaam yónnil sa yenn sa saxaaba yi ñu woo waa Najd léegi nag moom mu ne waa tribu ñooñu mbokk waa Amir ñoom ñëpp ay mbokk lañ ndax kee bàyyi texam la mu ne leen mu ne ko mu ne leen gaaw leen woo ñëw leen ngeen jàppale ma ma rey ñii nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni fa abaw ñoom ñu bañ ñu ne déedéet fa abaw an yujibu ila ma da'ahum ñu ne déedéet ñun duñu ko nangu lii nga ñuy woo duñ ko nangu ndax lan ñu ne lan nuxfira aba bara'in wa qad aqada lahum aqdan ñu ne Amir ibn Tufayl lii nga ñuy woo duñu ko def ñun duñu la jàppale ci nga dal ci soixante-dix personnes yi ginnaaw ba nga reyee Amir ki nga xam ne mooy Haram ne Milhan lu tax ndax ñun duñu xotti pacte bi nga xam ne suñu sang di Abu Bara di sa baay tëx yow pacte bi mu am ak ñoom moom mu fasanteeg ñoom muur leen te immunité ci ñoom malaanu kiiraay ñun loolu du ñun ay mbokkam ñoo koy xotti déedéet kon nag mënuñu laa jàppale di rey ñoo xam ne moom moo leen yiir loolu man dane loolu duñu ko def mu xam ne kon moom al mujrimu shaqi Amir ibn Tufayl la xam ne kon mbir mi du dox mu ne kon fastasraxa alayhim qabaa'ila min bani sulaym usayyat min usayya wa ri'l wa dhakwaan fa ajaabuuhu ila dhalik léegi bi mu gisee ne kon waa banu amir nanguwuñu mu daldi ëmmate woo ñi nga xamante ngir ñu jàppale ko ci son forfait mooy rey jullit ñi ay tribu yoo xam ne lenn ci tribu yi nga xam ne ñoo bokk ci banu Sulaym wax naa la imaam Ibn Ishaq sànq wax na ne Bi'r na mu ngi nekk entre fi nga xamante ne mooy euh, fii waa banu Amir nekk ak waa banu Sulaym léegi nag comme que ñooy sorewuñ banu Amir nanguwuñu Amir ibn Tufayl al-mujrim ash yi daal di woo dimbal dimbalu ko ci ñi nga xam ne ñooy tribu yooyu. bokk ci waa banu Sulaym di Usayya Ri'l ak Zakwan fa ajaabuhu ila dalik ñoom ñu d'accord ne mën nañ koo dimbali ñu décimer ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi fi nekk te ñoom yëguñu li xew mu ne fa xaraju xatta gashaw xatta gashaw al fa axaatu bihim fi rixaalihim ñoom yëguñ ne rey nañu Milhan Haram ibn ndax comme ko wóoluwuñ leen gis nañ stratégie bi ñu defoon ñoom ñëpp demandoowuñ ñu éliminer Haram ibn ak ñi àndaloon ñeneen ñi ñu éliminer leen Amir Tufayl daal di dem sàkku ndimbal ci waa Ri'l waa Usayya ak waa Zakwaan ci waa banu ci tribu bi Banu Sulaym ñu nangul ko ñu formé ab armée nu mu fa a gaaw ñu génn hatta ghashul qawm ba ni nga xam ne nag ci lañuy ñuy ndar keppe saxaaba yi nga xam ne ñoo desoon foofu ne woon en ne woon ci ginnaaw fa ahaatu bihim fi rihaalihim ñu daldi leen ndar kepp ci seen tànt yiñ defoon ci seen daluwaay yi foofu fa lamma raawuhum axadu asyaafahum mu ne biñ leen gisee saxaaba yi gis leen ñu jël seeni jaasi ci saasi summa qaatalu alqawma xatta qutiluu an aaxirihim illa Kaab ibn Zayd axaa bani Dinaar Najjaar mu ne biñ gisee gaay ndar kepp leen ñu daldi jël seen jaasi yi ñoroon daldi xareek ñoom ba ni nga xamante ne nii ci lañ leen di décimer ñoom ñépp rey leen bañ jeex ba mu des Ka'b ibn Zayd axaa bani Diinaar ibn Najjaar nekkoon mbokk waa bani Diinaar ibn Najjaar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon ñoom ñooñu lañ ci bàyyi ñooñu ñooy ñi nga xam ne rëcc sinon ñi ci des gaa yi éliminer leen moom rekk a ci rëcc muy Kaab ibn Zayd nekkoon mbokk waa Bani Dinaar ibn ibn Najjaar fa innahum mu ne moom li tax mu ne ci tarakuuhu wa bihi ramaq ñoom da dañoo jàppoon ne dee na far tussa baynil qatla gaa yi daal di koy après bañ ko fa bàyyee ñu foog ne waa ji dee na ndekete deewul moom après daal dinay dund après dund koo xamante ne nii faatuwul keroog moom Seydina Kaab ibn nekkoon bokk bani Dinaar ibn Najjaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum aa ah, kon gaa yi nii lañu def saxaaba yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ñu reye leen noonu est-ce que ñëpp lañ rey kon euh, ba lañu àggale mooy ñi ñu waxoon ñoom nag seen tarjama mooy ñi ñu la waxoon ne tuddoo ñoom gisaguñ leen woon ñoo ñëpp di ay ñoom naafi alhamdulillah naafi ibn budayl ibn warqa al-khuzai ak ñi nga xamante ne nii mooy Urwat ibn Asma ñooñu seen tarjama bariwul daanaka lii rek la ndax Naafi am na buñ jëlee Naafi am na Budayl ibn Warqa al moom ku toole dugg ku teel dugg ci lislaam la dinañ gis Budayl ibn Warqa baay ji dinañ ko gis bu ñuy gis euh, Fathu Makka moom Abu Sufyan ñoo àndoon moom Budayl ibn Warqa di baayu Nafi' ibn Budayl ibn Warqa al-Khuzaa'i ku teelu dugg la ci lislaam moom Budayl Nafi' di doomi Budayl ibn Warqa moom nag karoog ci Bi'r Ma'una bii lañ ko faat bokk na ci ñuñ faat keroog bi ñu ko faatee kon ni ñu faate ñi kii dafa def ci moom ay ay ver Seydina Ibn Rawah di jooy Naafi' boobu naan rahimallahu Naafi' ibn Budaylin raxmatal mubtaxi sawaabal jihaadi saabiran saadiqal xadiisi idaa maa aksaral qawmu qaala qawla sada assidaadi wala sadaadi qawla sadaadi. moom Seydina kii di ko jooy Abdallah Ibn Abdallah Ibn Rawaaxa am nañu ne Seydina Xassaan moo wax mbir yi. mu ne raximallahu Naafi' ibn Budayl bi ñu ko reyee keroog ci sariyatu Bi'r Ma'una te Aamir ibn Tufayl daal di leen wor rey leen rey bu ñaaw décimé leen woo waa Ri'l ak waa Zakwaan ak waa Usayya ñu jàppale ko Seydina Abdallah ibn Rawaha daal di def ay weer ci moom mu ne raximallahu naafi'a ibn budaylin mu ne yàlla buur yàlla yërëm naafi' di doomi budayl ibn warqa yàlla na ko buur yàlla fay moom naafi' ibn jubay naafi' ibn budayl ibn warqa pay goo xam ne mooy payu nit ki nga xam ne mooy sàkku darajaay martyr yal na ko borom bi subhaanahu wa taala koy fay fayu darajaay martir moom yërëme ko yërëm yërmande muy yërëma moom borom bi koo xam ne noonu la faatoo mu ne saabiran saadiqal xadiis waay waay ñàkk nañu tey faat nañu bi rëmaaw na nit koo xamante ne nii aji muñaa ku mën a ngoo saadiqal xadiis ku dëggu ci ay kàddoom lu mu la masa wax dëgg la moom Seydina Naafi ibn Budayl saadiq alxadiis yi ida ma akthar al qawm qaala qawl as-sadaadi lu nit ñi bari di bari di wax moom moom li muy wax mooy wax ñi gën jub gën mëdd te gën jub ci li nga xamante ni mooy ci wax kon moom keroog lañ ko faat Seydina Naafi ibn Budayl ibn Warqa ci Bi'r Ma'una radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kantaa Asmaa Urwa Urwa ibn Asmaa Urwa bii Urwa bii moom Urwa la tuddoon bokkoon ci délégation bi Urwa ibn Asma ibn Salt ibn Habib ibn Haritha ibn Hilal ibn Simak ibn Awf ibn Amr ibn al-Qays ibn ibn Imri al-Qays ibn Buhdha ibn Sulaym as-Sulami moom looloo doon turam di Urwa di doomi Asma asma boobu di doomi asma bi nag du turu jigéen la turu góor la di turu góor la ndax asma ibn salt ibn habib di doomi xaarisa mu bokkoon ci waa bani sulaym nekkoon nag aliyewu waa bani amr ibn awf bokkoon ci waa waa lansaar kon imaam ibn isxaaq tudd na ne bokk na ci délégation bi yonent bi alayhi salaatu formé karoo ngir yónni leen ñu dem Najd daal di woo waa Ri'l ak waa Usayya yooñ dugal leen ci woo leen ci lislaam ci euh, proposition wu Abu Bara Mulaa'ibul Asinna Aamir ibn Maalik ibn Ja'far radiyallahu anil jamii keroog moom kon bokk na ci ñi mujrim bi Tufayl ibn amr amir ibn tufayl daal di faat moom seydina urwa ibn ko nettali dane moom urwa ibn zubayr baayam mu ko tudde urwa bii ko tudde moom Euh, mu bokkoon ci waa banu sulaym moom la tudde doomam jooj di urwa ibnu zubayr ibnu al-awwaam radiyallahu anhum wa ardaahum kon kii riwaay boobu seydna urwa dana kii mooy mooy turandoowam kon keroog lañ ko faat kon ci bi'r ma'una kon radiyallahu anhu wa ardaa léegi imaam ibnu isxaaq kon daneñu kon dañoo faat ñépp illaa Ka'b ibn ñu rey leen ñoom ñu ndax dañ doon défendre seen bopp ba mu des Ka'b ibn moom dañ koo bàyyi fekk mu dese ak dund mu doon Ka'b ibn Zayd ibn Qays ibn Malik ibn Ka'b ibn Haritha ibn Dinar ibn Najjar al ansaari radiyallahu bi comme li imaam Muusa ibn Uqba wax jëla ko ci imaam Ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi mu ne bokk na ci ñi nga xam ne fekke na Badar ci ghazwatu sariya Bi'r Ma'una bokk na ci ñi imaam Ibn Ishaq cité ne bokk na ci ñi nga xam ne keroog ñoom reyuñ leen ñoom bi leen waa Bi'r Ma'una di rey moom moo ci mucc bam des illaa Ka'b ibn Zayd axaa Bani Diinaar ibn Najjaar mu ne ndax ñoom dañ koo bàyyi wa bihi ramaq ñu bàyyi ko waaye après nag bi gaa yi demee far tussa min baynil qatla fa aasha hatta qutila yawmal xandaq keroog faatuwul mujj na dund jóg ci néew yi foofu ndax deewul woon ba ni nga xam ne ci lañ koy faat dund na ba faatu mu ngi faatu ci ghazwatu xandaq di ghazwatul ahzaab moom Seydina Ka'b ibn Zayd euh, mbokk waa Bani Dinaar ibn Najjar radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi wa ma'waa léegi buñ continuer riwaaye imaam ibn Isxaaq bi kon gis nañu walillahi alhamdu wal minna def nañ ci gàttal tarjama ñooñu nga xam ne jotuñ leen woon gis léegi ñu continuer jon ginnaaw bi mu nee kon bi nga xam ne ci la Tufayl Amir ibn Tufayl al mujrimu shaqi daal di woowe woo secours waa Usayya waa Ri'l Dhakwaan ngir ñu jàppale ko ci ñu rey saxaaba yi nekk fii ndax rey nañ ki ki kenn ci ñoom ñaar ñett sax nañ leen dem daal di faagaagal ña ca des saa ñu yëg ñu bim ne kon ñu leen ñoom ñépp an wax fa qataluhum an aaxirihim des kon Ka'b ibn Zayd mu ne wa kaana fi sarxil qawmi mu continuer ci riwaayam fa kaana wa kaana fi sarxil qawmi Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne nag dafa newoon ñoom bi ñuy dem mooy ne dañoo jël précaution yi ci yoon bi dañu ñëw bay jege Bi'r Ma'una ñu jël ñu jël benn waay bu ñu naan Amr ibn Umayya ad-Damri muy Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri di saxaaba bu siiw mu doon Amr ibn Umayya ibn Xuwaylid ibn abdillah ibn iyaas ibn abd ibn ibn kaab ibn judayi ibn damra ad ñu gënoon a nag ci dàkkantalam di abu mu'a abu umayya saxaaba bu siiwa siiwa siiwa ah, moom di sayyidina amr ibn umayya imaam ibn sa'd dane bi mu tuubee mu ngi tuub keroog bi après ghazwatu Uhud bi mushrikuuna Qurayshi yi daal di dëppee jóge Uhud moom ci la tuub moom Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne woon nag ku jàmbaare ku ñu xamaloon ak njàmbaar ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog ci bi'r na bokkoon na ci soixante-dix yooyu mu yónni woon kon biñ rayee ñi nga xam ne bañ àggee ñu rey leen ñoom ñépp moom mii moo ci rëcc ak ki nga xam ne mooy Ka'b ibn Zayd di bokk waa Banu Dinaar na Najjaar te Ka'b na Dinaar Ka'b ibn Zayd moom c'est bien après bi bi ñépp bi affaire yi ne moom jàppoon na ne même Amr ibn Muawiya Amr yi Umayya ad yi foogoon na ne moom bokk na ci ñi dee ndax ñi ñu rey parmi les morts biñ leen reyee ba gaaya dem bàyyi leen fa moom ci la jóg après daal di fexe ñibbi dem Medina kanta Seydina Amr yi ab ad yi moom la mbooloo moomu laata ñuy agsi ci fi nga xam ne mooy Bi'r Ma'una dañ koo tegoon ci benn garab boo xam ne bu bu gudd ne ko yéegal ci kaw yow ngay surveiller nekk genre sentinelle pour ñun nga xam ne bu dara boo gisee nga daal ñuy ëmate waaye moom yooyu gisu ko woon moo tax mu ne wa kaana fii sarxil xaw mi mu nekk ca garab googu ñu ko ñoom fa ko tegoon ngir muy xool seeni arrière ak yooyu bu amee ñoo xam ne ay ñu leen nar bett mu daal leen koy gaaw wàcc daw yëgal leen ko kon moom Seydina Amr ibn Umayya ad foofu la ne woon mu ne wa rajulun min al ak beneen góor boo xam ne ci lamsaar yi la bokkoon min bani Amr ibn Awf bokk ci waa bani Amr ibn Awf mu ne falam yunbihuma bi musaabil qawmi illa tayru taxuumu xawla al askar ñoom moom yëguñu li xew comme que ñoom dañ leen tegoon ca gannaaw ca garab benn garab gu yool ñu bàyyi leen foofu ngir ñu leen di surveiller seeni arrière ñoom yëguñu ne Amir ibn Tufayl ak waa Ri'l ak waa Zakwaan ak waa Usayra waa Usayya rey nañu ñi nga xam ne ñoom la ànd ñooy àndandoowam yi moom yëgu ci ñoom ñaar yëguñu ci dara moom Seydina Amr ibn Umayya moo fa ne woon ak benn góor ci waa Ansaar yoo xam ne ci waa bani Amr ibn Awf mu ne ñoom li leen yëgal xabaar bi mooy daal dañoo jekki gis ay picc yu bari di wër fi nga xam ne mooy fi fa nga xam ne mooy fa fa seen mbokk yi di saxaaba yooyu campé woon ca kanam ñu gis picc ya fees fa del tan yeeg yooyu fa qaalaa ñoom ñaar ñu ne wallahi inna li hadha tayri inna li hadhihi tayri la sha'na ñu ne waat nañ ne picc yii di am nañu boo bu buñ leen gisee ñuy def lii mooy di wër tiim fi sañu mbokk yi nekk fees fa del nii bari fa noonu di di di di di tiim ko ah daa fekk kon mbir moo fa xew fa aqbalaa ñu wàcc nu mu gën a gaawe li ngir ñu daal di xool vérifier ana lan moo tax tan yi di wër nii picc yi di wër bërëb boobu noonu nee na bi ñu agsee fa idal qawmu fi dimaa'ihim mu ne dañu agsi ñoom ñaar di Seydina na ibn Umayya ad-Damri ak ansaar yi boobu newoon ca gannaaw doon surveiller ca garab ga doon surveiller ñu ñëw daal di gis seen mbokk yépp nekk ci seeni deret ñuy juger ñuy giser dans leur sang dans leur sang ñoom ñépp mu ne wa idha al xaylu allati asaabathum waaqifa nee na ñu gis fasu waa Ri'l waa Dhakwaan ñi leen rey ñu gis leen ñu ngi taxaw nare ñu gis leen fa qaala al ansaari li Amr ibn Umayya maadha tara ansaar bi ne mooy ansaar bi mu àndal ne ko ne Amr ibn Umayya yow ana lan nga gis lan mooy ana lan nga gise mbir mi lan lan lan lan la ñuy def lu ñuy def fa qaala ara an nalxaqa bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa nuxbirahu alxabar mu ne man de sama point de vue ci mbir yi comme que nii la deme mooy li ma gis mooy nañu bu ñu fi nekk di jéem a xeex comme que ñun mooy ne ñoom ñoom nag li leen may change mooy ne gaa yi gisuñu leen ñoom duñu agsi gis gaa yi seen mbokk yépp ci seeni deret ñu dee ñu tëdd faat nañ leen ñu xool ca kanam gis fas yi gaa yi leen rey waa Ri'l ak waa Zakwaan ak ki leen woo di Aamir ibn Tufayl léegi ñoom ñaar ñu ne waa ji ne ko lan nga gis lan la ñuy def mu ne ko man li ma gis mooy ñu dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa nuxbirahu ñu daal koy xabaare li xew ne ko suñu ñi ñu àndaloon ñépp faat nañ leen wax leen ñun li ñu gis fa qaala al ansaar yi ansaar yi bi ne kantaa man man yow loolu nga gis waaye man lam akun li li arghaba bi nafsi an mawtinin qutila fiihi al-Mundhir ibn Amr ansaar yi bi ne ko kantaa man gisuma loolu man li ma gis man moom duma nit koo xamante ne nii duma jënd sama gëne la sama bakkan bërëb boo xamante ne nii al Mundhir ibn Amr farañ ko rey duma fa jóge fekk cause bi tax mu dee man deewuma ci loolu man du man maa koy tàgge ji ndax mbokkam la woon ñu soppante woon fillaahi lillaah wa billaah mu ne man du man maay koy tàgge moom te tamit du ma gënale sama bakkan ci bakkanam ci bërëb boo xam ne fala faatoo moom almundirum na am wa ma kuntu li uxbira anhu rijaal du man maa koy tàgge ak deewam du man maa koy tàgge di ko yëgal nit fa qaatala al qawma hatta qutil léegi mu ñëw songu gaa yi ba nuñ koy reye mais bu leen songee kay dinañ gis kim àndal ñu gis Amr ibn Umayya wa ukhidha Amrun asiran gaa yi nag Amr ibn Umayya gaa yi jàpp ko def ko prisonnier wa ukhidha Amrun asiran ñu jël Amr ibn Umayya daal di koy def li nga xam ne mooy mooy prisonnier léegi mooy Amir ibn Tufayl ak ñi mu àndal daal di jàpp rey kenn ci ansaar yi bi kanta Amr ibn Umayya ñu daal di koy jàpp def ko prisonnier fa lamma axbarahum annahu min Mudar atlaqahu Amir ibn at-Tufayl wa jazza naasiyatahu wa a'taqahu an raqabatin kaanat ala ummihi fiimaa za'ama mu ne biñ ko jàppee moom prisonnier gaa yi daal di koy jàpp fa lamma axbarahum annahu min Mudar atlaqahu Aamir ibn Tufayl waaye bi mu leen nee moom ci Mudar la bokk léegi nag looloo ko sauvé Aamir ibn Tufayl al daal di koy jéggal rayu ko waaye wa jazza naasiyata karaw karaw yuy nekk ci kanamu boppam mu jàpp ko daal di koy dagg wa ataqahu mu daal di koy libérer lan moo tax mu libérer ko ndax prisonnier boo xam ne euh, moom la yore yoreeloon ki nga xam ne mooy yaayu Amr ibn Umayya ad-Damri fii ma za'am ci li mu wax nee na moom looloo tax ne ko yow nag am nga chance lay bu dul woon ko diwéy sa yaay rey naa la bu yàgg léegi moom bi ñu ko libéré moom Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri ana naka la ñibbee ak naka la delloo madinatul munawwara daal di àgga yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li nga xam ne mooy xabaar bi loolu insha allah la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in